masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu anhuma fil muqaddima. walalladi suyyidati dunyaa bihi li xubbi jaahin wa maqaamin naabihi. walalladi yutlabu littaxayyuli bihi li sarfi kulli qalbin faaqili. kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi wax ba léegi façon yéene yi nga xam ne baaxul ci wut xam-xam kii sàkku xam-xam mu ne façon bii it doloon naa leen bi nga xam ne ngis tëlëg ah dégg tëlëg gis tëlëg ak di ci puukari wante yooyu baaxul mu ne waaye bii ma leen di wax ci la <coughs> mu ne wala ladi suyidati dunya bihi du caagante ne bi nga xam ne baaxul te amul njariñ ci xam-xam mooy ba nga xamante ne nii waa ji da koy ut ba pare ngir lan suyidati dunya dañuy dañuy fexe rëbb àddina am àddina di ko jaare ci xam-xam boo xam ne ngir am àddina bihii di ko jaare ca xam-xam boo bële lu tax li xubbi jaahin ngir bëgg amuk dayo akuk daraja akuk statut bu mag ci société bi wa maqaamin walla maqaama ngoog mooy am ab ab ab ab dayo statut nit ñi di la xool boo xam ne naabihi moom nga koy amee jaare ko ci xam-xam mu ne yi ñi yoon baaxul lii nag mooy ban xam-xam xam-xamu diine bi moo tax muy wax ndax fii bul yaakaar ne te gis nga l'islam am na benn affaire li ñu naan xam-xam profane loolu amul dëgg-dëgg amul ci l'islam gis nga l'islam toutes les sciences découlent de te ci jëla lay jëme ci yàlla borom bee fi dotti xam-xam yi pare <coughs> yépp dañuy tegtale borom bi tabaaraka wa taala hatta al jughrafiya al jughra al kimia al al al al riyadiyat les mathématiques tout ça xam-xam yooyu yépp ah l'islam nee na benn waaye nag dafa nekk xam-xam bi gën tedd mooy xam-xamu diine waaw waaw <coughs> wa ashraful ulum ilmul xabari comme li al imam Suyuti wax ci alfiyatul ilmul hadith ci téereem boobu le wa ashraful ulum xam-xam bi gën a tedd mooy ilmul xabari mooy xam-xam bi nga xam ne moom mooy toppatoo hadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ay waxam ya ta wahyu la waaw wahyu alquran ak sunna xam-xam yooyu ñoo gën a màgg te moom la nit ñu baax ñi loolu la loolu loolu la leen fi borom bi ëndee ak yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ngir ñu ñëw leeral jaam yi génn leen ci réer bi ñu nekk yóbbu leen ci leeru borom bi tabaaraka wa taala léegi nag xam-xam boobu nga xam ne borom bi daf koo def ngir loolu le ngir ñu ko ciy jegeñee ngir man ko jaamoo yow nga koy ut ngir leneen lu wuteeg loolu loolu koy baaxul waaw moo tax mu ne <laughs> wala alladhi suyirat ad-dunya biha bihi du caagante ne xam-xam bi nga xam xam-xamul bi nga diine bi nga xam ne yow nit ki da koy ut ngir lan di ci rëbbe àddina ngir ame ci àddina waaw li xubbi jaahin ngir <laughs> bëgg ab dayo ay daraja ak maqaamin ñu naan waa ji mooy la mufti ak diyaaru sénégaliya al mufti le grand mufti ak diyaarul misriya looloo ko neex ndax newoon na foog ki le grand mufti non parce que loolu avec ses avantages non boobu nekk xasee nekk le grand mufti moom yow sa problème bu xaalis jeex na en plus da ngay am ko yow passeport diplomatique ngay am di wër ci àddina bi nu mu la neexee ñu lay kaama geeg fo ne mu ne ah baaxul. <laughs> mooy wa maqaamin naa bihi boo xam ne booy am ah son excellence a ngoog ak docteur docteur docteur a ngoog yooyu rek yow moo la ci neex mu ne déedéet waaw déedéet loolu nag tekkiwul ñu ne nit ki <coughs> du ne moo man damay jàng damaa dégg dugg ci école bi jàngi def filière sàngam ngir nekk koo xamante ne damay nekk ingénieur ci domaine sàngam wala ma nekk un hydraulique ci wàllu ndox yi ingénieur hydraulique wala koo xam ne agronome wala yu mel noon ngir man cee liggéey waxuñu loolu de. wax naa la sànq que ne lii xam-xamu diine bi lay wax li nga xam ne borom bi daf koo jox yonent yi alayhimu salaam andi ko ngir jaam yi ngir ñu ci war cee amee addina daa saadatu daarayni texeeg ñaari kër yi yow nga jël loolale mooy da nga koo dévier trajectoire am la borom bi indi ko yow bëgg a fi di ci ut leneen mbiri àddina te déedéet borom bi bëggul ko ci ut mbiri àddina boppam la bëgg ko ci ut waaw kon mu ne wala alladhi yutlabu litaxayuli bihi li sarfi kulli ne wala alladhi du caagante ne xam-xam bii baaxul alladhi mooy bi nga xam ne yutlabu dees koy sàkku borom da koy sàkku ngir lan lit taxayuli ngir teg ay pexe mu xam nga fan yee maa ngi la wax ci wàllu zakat ki nga xam ne bi muy wax naan fiq képp koo xam ne daa daa daa daa toppatoo fiq kese bàyyi li nga xam ne mooy sellal boppam ragal yàlla nga newu ca kooku noonu <coughs> xam nga kooku la wax ne waa ji tafasuqin la waaw mooy ak ak fisq ak génn topp da koy yomb ndax day teg ay pexe maa ngi la doon jox exemple ci pexe yi booy teg waaja doon def ngir bañ a joxe zakat mu ne nag façon xam-xam boobu wala ladi du caagante ne bi nga xam ne yut la bu des koy sàkku li taxayuli ngir teg ay pexe man a xam ne bon charia bi lii la wax léegi man je feer faire des contourner bi waaw <laughs> waaw contourner atteb yàlla di teg ay pexe rek waaw bi hii di ko jaare ca xam-xam ba nga xam moo tax nga naan ku xam du lakk ku am kuddu du lakk te am naa kuddu te mooy xam-xam loolu taxul ñuy wax de mu ne li tax li sar sarfi kulli qalbin fanqili ngir mu bëgg a wëlbati bépp xol rek ci boppam daal ak tamit fexe teg ay pexem ba rëcc ci àttee yàlla yeeg yooyu mu ne fanqili takkal lii ma la wax te xam ko te jàpp ko lii baaxul de waaw bëgg rek yow xol yëpp di di tourné ci yow ngay fex ay pexe. waaw ba pare tamit di def ay fat <laughs> ay fatwa ndax léegi gaa yi dañuy toog simple la nekk ci internet bi def sa YouTube di def le buzz di faire le buzz nit ñi di la suivre ndax am nga ay millions de de de kii yu lay suivre ci internet bi moo xam ci YouTube wala ci Facebook wala ci gaa yooyu wala ñoomin Twitter waaw nga nekk fa di wax say caaxan parce que waayu yi jàng na ñépp xam nañ na jàng na nii muy wax ay tojaange rek. pare di utal nit ñi ay yobbu yobbu nee na ci diine ji yoo xam ne borom bi defalu leen ko mel ni moom moo gën a yërëm jaam yi ko borom bi leen sàkk ne leen def leen lii waaw bu julli naree kii sax mu ne non ive fii nii <coughs> en Europe nga dégg ñenn ñi nga xam ne façon yu mel nii lañ lañ kii yal nañu ci yàlla musal <coughs> yal na borom bi fóot suñuy yéene ak seeni yéene ah <coughs> ne dañuy yombal jaam yi seen heure julli yi ba tax ñu wàcceel leen ko heure boo xam ne dañuy julli waxtu yu wal iyaadu billah ngir ñu ne ñoom dañ koy yombal mel ni ñoo gën a xam borom bi ñoo gën a yërëm borom bi ay jaamam wal iyaadu billah mu ne fa kullu man li hadihi al ashyaa'i ta'allama al uluma bi'tina'i wa lam yatub qabla al mamati wal kibar mudaarikan ma faatahu waqta as-sighar mu ne fa kullu man képp nag koo xam ne li hadihi l ashyaa lii ma leen fi wax ci façon yéene yu bon yii yu baaxul yii ci wàllu xam-xam képp koo xam ne ngir mbir yii de moo tax ta'allama moo tax muy ut xam-xam di sàkku al-uluma xam-xam di ut xam-xamu diine yu tedd yii soppi la tax mu jóg def ko ngir yii ma wax baaxul binti naa i jàpp ci nag di ci sonn nag di ci def lu ne def ci yitteeg yépp <laughs> walam yatub gaawul tuub xablal mamaati laata muy faatu wal kibar ak muy màgg ndax gis nga loo boo màggee mbon wallaahi boo màggee nan da ngay da ngay da ngay tuub iblis lu la ci bàyyi noonu léegi sama ndawam yépp ma yàqal ko ko dinaa bàyyi ba mu ñëw ba fi nga xam ne dee kese ko desee ànd ak man allaaxira ñu nekk safara iblis dina seetaan yow ngay rëcc moo tax loolu jàppandalu yàlla dëgg moo tax nga rëcc waaw moo tax mu ne te waa ji tuubul laata muy faatu ak buy muy nekk mag mu daari kan gaaw dab dabaatal maa faatahu li nga xam ne moo ko rëcc waqta sighar jamonoy ndawam ndax képp ku xam-xam ngir yële mooy yow sa at yooyu yépp bu doon benn ceer sax bari na wallahi bari na ci ci mooy yàlla léegi nag mu ne nga gaaw dab dabaatal la la faat la nga faat la la rëcc sa jamonoy ndaw ndax ba ngay ut xam-xam di ko sàkku ak lan ci doon def loolu gërëm loowul borom bi mu ne bu dee noonu la mujjëdd gaawul tuub laata muy faatoog nekk mag de dab li ko raw bi mu nee ndaw falaa lahul yawma su'aali wal xisaab siwaa wa baalin wa malaamin wa adaab mu ne falaa lahu waajooju du ko ñeel céy bu gaawul tuub ba faatoo noonee falaa lahu du ko ñeel de yawma su'aali bés ba ñuy laaj la nga neewoon ci kaw suuf bés ba la malaaka yi di laaj waaye bés ba sa borom di laaj di la xisaab ëllëg yawmal qiyaam wal xisaab ak bésub saytu ba bésub atte ba waa jooju du am si waa lulut wabaalin ay problème ay musiba kese koy dal ëllëg